kon euh, loolu euh, at-tanawub euh, fi al-ilmi dafa am solo wax nañ la Seydina Omar radiyallahu anhu moom loolu moo tax Imaamul Bukhari tudd ko benn buntu baabu tanawub fi al-ilmi buntu ay ay loo ci wàllu xam-xam kon loolu dafa am solo quoi waaw ut koo xam ne tamit moo la ciy dimbali waaw moo tax Seydina Muusaa waxoon nii waziiran min ahli Haaruuna axi borom bi yàlla nag ma defal koo xam ne mooy sama dëgërlu waay waaw ci sama woon ñoñ Haarun nekk sama frère waaw mooy defandoo ci jaamu yàlla kay nu sabbihaka kasiira <laughs> wa nazkuraka kasiira waaw ngir ñu lay ci di la tudd di la sàbbaal lu bari di la tudd lu bari mooy parce que loolu unsu googu wéttal googu ngay am ci ngeen di di disséminer di dem ci yàlla dafa am solo waaw gis ngeen saa saa keroog bi muy gàddaay dafa ànd ak Seydina Abu Bakar muy jaamu yàlla bu rëy di gàddaay jëm ci yàlla waaw mu ànd ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu kon loolu dafa am solo quoi waaw loolu ñu xam ci ne kon te li ñu wax sànq dañ ciy xame ne ci wàllu yow ngay wut ay méthodes yooyu yooyu amee xam-xam bi yu muy accès ci yow ci site ya ma koy jëlee fa ma koy mën a télécharger waaye bu accès fichier fa mu koy def ay ay ay support moo xam ay clé USB ay yooyu nga am ko ba pare di ci dellu sinon wax naa la di ko dajale kese bon yow damay ragal nga nekk kama xalil kama salil ximaar yi waaw waaw <laughs> yaxmilu asfara mel ni mbaam mi nga xam ne daa yenu ay suuf ay téere yoo xam ne yu précieux la waaye dara jariñu ko ci parce que xamul li ci biir waaw waaw nga ngi réer di doxe loo xam ne réer la guddeeg bëccëg alors que sa bibliothèque bii tiim la ku dugg sa salon bi fekk lépp lu la war a dana leeral mu ngi ci mais xamoo dara saa boo jógee def lu wuteeg li nga xam ne mooy li jaar yoon alors que sa téere yii daal dinañ koy leeral kon kooku euh, wa xaamilul euh, xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamathalil ximaari sayyidina al imaam as-Suyuuti wax ko jële ko loolu mooy li alxuraan wax rek inna alladina xummilu tawrata thumma lam yaxmiluha kamathalil ximaari yaxmilu asfaara waaw gaa yi nga xamante ne nii dañ leen a yeenoon waaw dañ doon bañ a yenu moo tax borom yen leen ko ak tawraa ci yahuud yi waaw teg leen ko mu nekk charge seen kaw <laughs> waaw ñoom <laughs> daa nekk loo xamante ne nii ñu bañ loolu nag bañ ko defee ñu yen leen ko waaw ñooñu bañ leen ko sufi ab suuf lañ leen ko dóor waaw <laughs> waaw loo tax nanguwuñu ko woon waaw moom daal boo leen yëkkatee ab tuur mu tiim seen bopp yi ñu ne dinañ ko jëfe muy montagne bi ñu ne dinañ ko jëfe ngir alak ñu ne dinañ jëfe mais boo dindi ñuy dellu ca lañ newoon waaw waaw mu ne ñu bañ jëfe la nga newoon di ko doxe kamasali eh, eh, xibaar yaxmilu asfara daa mel ni mbaam mu ne kon wa xaamilul xadiis bi ixtisaari nga xam ne daa yenu xadiis jël xadiis yi saa saa yem képp kanta fiqh bi li nga xam ne mooy eh, diraaya ji ilmul moom daal ba riwaaya waaw léegi kanta li muy wax ak yooyu ci biir ak la njariñ ya yoonam newu ci te foo ko fekk mu ngi def lu wuteeg loolu waaye kooku kamatali ximaari waay kooku mbaam niroo kon nag ah akramanallah yal nañu borom bi teral te teral nañu nee nañu la xat ñoo teral doomu aadama kon nag alayhi salaatu wassalaam nañu góorlu waay waaw waaw dañ ciy ja xamee ne yoneen sa salaam da doon nekk koo xam ne da doon jàngale waaw waxoon naa la newuloon di ñoo ñoom Aboubacar Ali jógal xamal gaa yi biir yi bala xamaloon keroog wala yooyu wala toog déedéet moom moo ko doon def waaw te gis na dafa taxaw yaxtu bu naas di jàngale taxaw bu ko defee boo taxawee di nga ñu ñi mën la gën a gis ñii ni toog mooy nekk foo xam ne eh, ab strade la waaw nga toog ñuy conférence ñu defal conférence yi foo xam ne moo gën a kawe ñeneen ñi loolu tekkiwul eh, waaye day jaay day dañoo jàppe ay jaam wala déedéet du loolu c'est juste pour ñu gën koo mën a dégg nit ñi tamit mën a gis kii wax sinon bu dee nit ñi dañoo bare baree baree bari mu toog yeneen saa sax leen doon jàngale toog saxaaba yi toog waaye eh, loolu mën na nekk waaye lii itam mën na nekk mooy dafa taxaw bii dafa taxaw te dañ ci xam ne jàngale diine taxaw loolu mën naa nekk voilà mooy di xutba tamit taxaw eh, loolu mooy li ñu yoonal waaw kon loolu lu am am solo la te Seydina Uqba waaw loolu it ay teggin la boo ñëwee si jotaayu xam-xam bul ñëw def benn bruit boo xam day tax ñëpp arrêté ki doon jàngale arrêté wala nit ñi di la geestu waaw boo ñëwee taxaw xam nga bi ñëwee neewul damaa ñëw ne asalaamaaleykum loolu lañ la doon wax ne boo ñëwee dafa am jotaay yoo xam ne nuyoo li muy tedd tedd da ngay dañoo préféré nga bàyyi bañ pare waaw. boo ñëwee ñuy jàngale diine di jàngale xam-xam bul ñëw taxaw asalaamaaleykum ku dugg si ne asalaamaaleykum sa waaye imagineel jàngale moom nan lay deme gis nga saxaaba bi say naa wax ba ñëwul ne bi ma ñëwee dama ne asalaamaaleykum ah nee na dama ñëw bi ma ñëwee fa adraktu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun ah yaxtubu an-nas wala beneen bi yuhaddithu an-nas ma ma ñëw dab yonent bi saa saa muy taxaw di xutba nit ñi wala di nettali nit ñi te bokk na ci li ma fekk muy wax lii kon kooku ñëwul nuyoo voilà kon da toog fi jataay bi yem waaw ba boo paree après nga mën a nuyoo waaw waaye loolu tamit dañ ciy gis euh, euh, yërmande gi newoon diggante saxaaba yi li Seydina Omar def ndax al ilmu rahimun bayna ahli voilà bi nga xamante ne nii moo gis Seydina Omar gis na Seydina Uqba aksi moo xam ne kii lay dóor ñëw neewul ay di nëbb xam-xam waaw déedéet waaw non lii moom du ko wax kenn lii moom c'est pour man nangam ak naa wala diw di ko xooye déedéet dafa ñëw rek xamal ko dañoo war a yéenal ndax yéenalante yiw ndax al ilmu rahimun bayna ahli xam-xam mooy li nga xam ne cordon ombilical um, diggante ñi ko am waaye yor xam-xam boo xam ne waa xam-xam di dóorante ay bopp loolu lu ñaaw la loolu rafetul waaw waaw ku ci xam dara di ko nëbb wala di di ñu ñu ñu nekk di gaaruwaalante rek waaw waaw ah diw wala képp koo dégg mu wax li xamul dara alors que mbooloo mi yëpp xam nañ ki nga ci bëgg a wax beneen boroom xam-xam la boo xam ne dañoo am problème seen diggante wax yooyu kenn du ko jàpp waaw mooy al aqran ñi nga xam ne ay maas la ñi ñuy waxante te loolu ci boroom xam-xam yu mag yi sax bu dee ñoom loolu la ñuy wax wax dama laa léegi nga xam ne léegi moom bakkani nee na fi nekk bari ci ñun waaw yow bi muy tàmbale yaa ko njëkk tàmbale ci mbir mi ci daawa bi wala ci jàngale mi waaye moo lëppi taalibe <laughs> léegi léegi yow saa boo ñëwee di gaar waalee di xam waaw ah de toute façon lépp lu mu xam daa goree di rek waaw waaye fii la doon toog ah après waaw da cee tolloon léegi dépassé na ko <laughs> lu tax nga bëgg koo canaliser ci njàng na mu doon def ba mu nekkee ta na nekk sa taalibe waaw mais yàlla may ko dara yow nga war cee dëkk sant ci yàlla mi nga xamante ne nii moom moo jaarale kii nii au oh, am na lu mu xare ci yow nga sante ko yàlla yàlla barkeel nga ñaan mu barkeel nga ñëw di ko soxore quoi waaw ba pare di gaar waale di wax wax yoo xam ne euh, laa yanbaghi li ahli al-ilm yellul waa xam-xam euh, di doxale noonu ko parce que loolu c'est des discussions de bas de bas étage quoi waaw ay discussion état yu suufi la quoi loolu yellul caniveau la les discussions de caniveau ne ye ne sont pas yell chez les borom xam-xam quoi ñiy toppatoo tullaabul ilmi yi non non li nga sëy naa Omar dafa gis mu ñëw neewul ndax naa ko bàyyi noonu mu ñëw dëgmal ci moom dégg ko muy wax mu ne ko ah nee bii rafet na maa ajwada hadi waaye allati qablaha ajwad yaa Uqba inni ra'aytuka ji'ta anifa <laughs> ma ne ko moom ba mu déggee lu baax it mu ne baxin baxin loolu ëskëy loolu dañ cee xam ne dégg yox ju baax lu rafet nga ne ëskëy loolu noonu fa loolu sunna la moo tax Seydina Uqba ne baxin baxin waaw baxin baxin waaw <laughs> waaye yooyu maa aj wada haalihi waaye ci riwaaya ma Abu Daawuda bi rahmatullahi alayhi kon lool lu ama am solo <laughs> waaw dañ ci gis ne yeneen saa salaam tamit mooy jàngalekat bi liñ doon wax sànk ci ku méthodique daa war a méthodique xam nga leen ci bàyyi saat saram wax ba daa fekk muy wax ci ki nga xam ne daa jàpp ki nga xam ne daa julli eh, ñaari rakk jàpp ba matal jàppam hein daal di jóg julli ñaari rakk yoo xam ne da ci dëgg ma la xolam ak eh, eh, jëmmam lu dul ne àjjana dina war ci moom manaan bii wa baax waaye Seydina Omar ne ma bi jiitoo gën a baax boobu yeneen saa saam dane ma minkum min ahadin yatawadda amul kenn kenn koo xam dafa jàpp fa yublighu aw fa yusbighu al-wudu mu matal euh, jàpp ga ba pare ginnaaw gi mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwaabul a thamaniya yadxulu min ayyiha sha loolu nga gis ne ñaari sujets yi mu doon wax benn la mooy ci ngëneelu njàpp kon mooy boroom xam-xam bi di wax waxtaanam daa war a am thématisé nekk loo xam dañuy xam ne ci lii lay wax mu bañ a nekk waxtaanu kokaalaan waaw waaw wax ci kok yi ci ganaar yi ñu naan biir mu jékki rek tëb wax ca mbaam ya waaw jékki-jékki wax ca waaxi géej euh, waaw wax euh, <laughs> jékki-jékki wax ca biddiw ya lépp di njaxas moo xamante ne muy euh, mu xaw suppu kànjawe loolu ay bi lool li gën mooy nga def thème yoo xam ne te loolu day dimbali kiy jàng waaw mu xam ne mbir mi ci lii la ñuy wax ci njàpp la ñuy wax ci koor la ñuy wax ci zakat la ñuy wax ci miraas la ñuy wax ci nàngam la ñuy wax mais bu dee da jël yëpp jaxase waaw ñëpp ñëpp toog waaw bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa waa tey Euh, waaw léegi keroog euh, waaja ba mu jàppee nangam après waaw kooram googale après am benn waay boo xam ne woor nga ñëw jaxase yëpp loolu da am tamati wax yoneen saa salaam gis nañ ne dafa tànn wax ci ñoom li nga xam ne mooy ngëneelu jàpp kon loolu lu ama am solo la quoi na solo <laughs> waaw lu ama am solo la <laughs> waaw euh, Euh, mu am beneen affaire boo xamante ne bon foog naa loolu des na waaw waaw mooy gis nañ bon yeneen saa salaam gis nañ euh, riwaayu imaam muslim bi nee na am na foo xam ne dana yeneen saa salaam dana ashhadu hmm, an la man tawadda fa qaala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa pare mu amaat benn ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan am boo xam ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu am gisoon nañ hadith sayna euh, al-Bara ibn Azib bam naan ko boo jógee di julli ji di ngir tëddi ida awayta ila firashika fatawadda wudu'aka lis-salah après mu jàngal ko ñaan ba nga xam ne moom la ko waxoon bam naan wa nabiyyaka alladhi arsalta moom mu ne wa rasulaka wa rasulaka alladhi arsalt wa rasulika alladhi arsalt mu ne ko déet wa nabiyyika loolu bu dee yeneen saa san dañoo préciser loolu dañuy xam ne lii ta'abbudiya la mooy da xam ne mooy loolu ta'abbudi la mooy nuñ ko waxee noonu nga koy jàppe noonu nga koy jàppe waaye yu mel nii nga xam ne riwaayaat day gis ne wute na mooy boobaa loolu yi tamit day wane ne buñ ci wax tamit baax na waaw di wane ngëneelu l'islam ak ngëneelu njàngale mi leen saasam yombal bi nga xam ne moom la yombal moom mi ne ñoo woon yassiru wala tu'assiru yombal leen te bu leen jafeel mooy le fait que euh, mu am yu mel nii nga xam ne ku nekk da ngay mën a tànn bi la ci gën a euh, bi nga gën a jekku te boo ci wax kenn du la ne boo yow lu tax kay wax lii voilà waa yow ah oh, danal toog waay yow yow yow yow yow loolu lépp kon loolu la nga gis bu dee noddu nga gis noddu daa am ñetti dinañ gis waaw alhamdulilah moo ci tegu sax buntu bi buñ ci génnee buntu nodd bu boobaa insha allah dinañ gis euh, siyaax yi mooy façon noddu yi am est benn façon noddu kese am déedéet waaye façon tashahhud mooy def ashhadu an la ilaha booy tashahhud booy booy julli waaw booy julli toog di taaya loolu yeneen saa tam jàngale ci ay version yu wute. yu mel noonu nga gis yooyu yëpp nga xam ne yii yëpp mooy bu ku nekk nga xool soit boo mënee lépp alhamdulilah boo mën loolu nga xool bu la ci gin a jekku gin a yomb ci yow loolu lépp di wane li nga xamante ne mooy euh, yombal li nga xamante ne ni mooy euh, boroom xam-xam gi euh, noonu la war di yombale njàngale mi noonu tamit la war di yombale xam-xamu yeneen tubaab yi xam ne mbir mi noonu la loo xamante nii. dafa difficile ah oh, non non c'est ça ça ça yooyu moom il faut même pas essayer parce que loolu c'est compliqué ah non non non non non non non non ah. <laughs> Ah, ah, solo léegi nag ginnaaw loolu bokk na ci yeneen jàngat mooy euh, gis nañ fii euh, imaamu muslim rahmatullah alayhi buntu bi ni ko suraax yi tuddee. ku mel imaamu Nawawi baabu a zikril mustahab aqibal wudu buntu bi nga xam ne day wax ñaan bi nga xam ne moom la ñuy ñaan ginnaaw njàpp kon gis nañ ne li ñu yoonal bokk na kon li ñu yoonal ñaan bii imaamu Tirmidhi yoon nee na li ci eh, kathiru shay'in moo ci wérul waaye hadis bii wér na te gis nañ imaam Muslim soloo na ko mooy kon bokk na ci ñaan yooyu nit ki bu jàppee ba pare mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala mu wax beneen version bi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kon mooy ñu waxaat ñaari yoon ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah beneen version wax nañ ci benn ñu waxaat ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kon lii bokk na ci ñaan yi nga xamante ne nii yoonal la ci wàllu nit bu jàppee ba pare waaye am na yeneen yoo xamante ne nii mooy yurot la comme xadiisu Seydina Abu Sa'id biñ la doon wax ne la boobu nag eh, ci eh, moom la yem ku mel na al imaam an-Nasaa'i indi na ko ci kitaabu mooy amalu yawmi wal ah, ah, bi nga xam ne subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika lak astaghfiruka wa atubu ilay comme mu niroo kafaaratul majlis hein kon euh, loolu tamit mbir la moo xam ne beneen la loo xam ne lu ñu euh, jële la ci Seydina Abu Sa'id al al Xudri na ko noonu imaam al Hakim daal dina koy solo waaye boroom xam-xam yi nag dañu wute ne mais hadith bi est ci moom lay yem mooy mawquuf la du lu yeneen ci banay saa saa wax waaye lu mu ci man di deme li mu gën jege mooy même bu dee mawquf lawu hukmu kon mooy subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak astaghfiruka wa atubu ilayk ñetteel subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta wahdaka laa shariika laka astaghfiruka wa atuubu ilayk waaw kon lan lay tekki subhaanaka waay waay gàcc ngaalaamaa bos ñu ngi fii ci sa borom ci ci ci borom ci géej gi yow borom bi allahumma yaa sori jomb nga lii la jaam yi di jéem a taqal allahumma y suñu borom wa xam di jaar ci ci la sant ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yow wahdaka yow dong la sharika lak amul dara luñ lay bookaale astaghfiruka maa ngi lay ñaan nga jéggal ma wa tuubu ilayka tey tuub di ñëw ci yow léegi bon imaamu Nawawi nag dane lii suñu boroom xam-xam yi mooy Shafi'i yi kat nee nañu lii tamit sopp nañu ki nga xam ne dafa sangu set ki sangu bu sangoo moom itam mu wax lii wallahu taala alam kon gis nañ bu imam Abu Sa'id al-Khudri léegi nag euh, alhamdulillah léegi mu des mais mën nañ leen a boole ñaari yi hmm? bu dee wér na kay ci yonent bi sallallahu alayhi ak ki jàpp ne Seydina Abu Sa'id bi même bu dee ne ci moom la yem lahu hukmu raf amul lu koy tere de <laughs> waaw bu ko neexee mu tànn benn waaye bee nga xam ne mooy bu Seydina Omar bi Seydina ba jële ko ci moom moom moom ah, li ci la saa saa wax rëy na waaw waaw wax wër wërëy na kooku moom bu ko bu ko na ko na ci dab na ko dappetoo waaw waaw te na ci yokk liñ na wax de bu imaamul bu euh, Tirmidhi bi bu ñu ko fàtte allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin <laughs> voilà voilà <laughs> waaw loolu am na solo quoi loolu bu ñu ko bu ñu ko sàggane ah bu ñu ko sàggane eh, léegi nag sauf que euh, nu mu tudd hadith yi nii waxoon nañ la am na ci ay yoon yoo xam ne moom la ñëwee ah. am na yeneen yoon yoo xam ne euh, euh, moom la ñëwee muy al imaam Abu Dawud sànq ñu la ko doon wax nett xadiisam bi après bon dafa indi yeneen càllale euh, bi mu naan xaddasanaa al-Husayn ibn Isa qaala xaddasanaa Abdullah ibn Yazid ci suuf la ko def al-Muqri an Haywa wa huwa ibn Shurayh an Abi Aqil an ibn ammihi an Uqbat ibn Amir al-Juhani an Nabi sallallahu alayhi wasallam nahwa mu ne jaar na ko kon ci beneen bon jaru ñu tudd yooyu beneen càll la boo xam ne mu jaar Sayyidina Uqba ibn Amir radiyallahu anhu al-Juhani an Nabi sallallahu alayhi wasallam nahwa mel ne hadis bi mooy hadis bi ñu nekk mu ne walam yazkur amra ri'aya foofu nag tudd fa mbiru mooy càmm gi lañ doon sàmm mu ne qaala inda qawli fa ahsana alwudu foofu bam mu rafetal njàpp thumma rafa'a basarahu ila as-samaa waaw mu nit ki ba defee lool mu yëkkati ak di ak après mu wax li nga xam ne mooy ñaan bi mooy nit ki bu jàppee fa yoxsana loolu ginnaaw bi ba mu paree mu yëkkati xool gëtam yi xool asamaan si daal di wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabu jannati samaniya loolu lay wax noonu mooy riwaay bi eh, daf cee leeral affaire boobu waaw daf cee leeral eh, eh, loolu le après wax ashhadu an la ilaha illa allah bët bi kon ñu xam ne xool asamaan loolu lu ñu ñoonal la léegi nag mu def est que nit ki Euh, euh, day euh, nu mu tudd yëkkati waale benn baaraam ci asamaan si loolu nag lu koy dëgëral la ñuy gisul waaw luy dëgëral ne loolu dañ koo war a def même bu dee ne am nañu koy def de waaye xool ci asamaan bi moom ñëw na ci hadis bi comme ni nga xam ne noonu lañ la ko tuddale léegi ci riwaay al imaamu abu daawuda rahmatullah alayhi voilà kanta nag loolu Euh, yëkkati baaraam loolu nag euh, xamuñu ko waaw waaw léegi nag mu des yeneen affaire kon loolu euh, lu am solo la am na bon yeneen façon ñaan yoo xam ne rot na ci yenn téere yi comme sunanu ki ki mu'jamu Tabarani musannafu al imam ibn abi Shayba yoo xamante ne yuñ jële Seydina Abu Musa al-Ash'ari Euh, euh, euh, yoo xam ne da ngay jëkkal naa leen saa salaam mu ne allahumma ighfir bi fekk mu doon jàpp wa wassi' li fii daari wa barik li fii rizqi waaw léegi bon loolu léegi bon boroom xam-xam na ñu wute bon laaji kañ la koy wax kañ la koy wax laata muy jàpp jamono ji muy jàpp wala bu jàppee ba pare. mais bon maa fekk na saa sama jàpp ne allahumma yu sama borom ighfir li dhanbi yal nag ma jéggal sama bàkkaar wa wasi' lii fii daar yi nga yaatalal ma sama kër wa barik lii fii rizqi nga wërsëg nga barkeel ma sama wërsëg waaw waaw léegi mu wax yoneen saa sam ne ko man dégg naa la ngay wax bi waaw kon loolu am na nag yeneen yoo xam ne euh, bon euh, boroom xam-xam rawatina Shafi'i yi ñoom imam ar-Rafi'i ñoom imam al-Ghazali dañ koy wax naan nit ki bu saa buy jàpp am na lu mën a wax ay allahumma bayyid wajhi yawma aswaddatil wujuh waaw yàlla yàlla na nga leeral sama xar kanamam sama xar kanam bis ba nga xam ne ci la xar kanam yi di lëndëme waaw ak booy loolu mooy booy raxas sa xar kanam mooy saa booy raxas benn am loo wax booy raxas say loxo nga ne allahumma atini kitaabi yàlla nga ma yàlla jox sama loxo sama téere bi yamini wa hasibni hisaban yasira <laughs> waaw booy raxas loxo ndejoor bi yàlla yàlla nga ma jox sama téere sama ndejoor ta nga euh, xisaab ma xisaab boo xam ne euh, caytu boo xam ne gu yomb la naka noonu mooy booy raxas rek daal di wax lool waaw waaw booy raxas loxo càmmoñ bi allahumma la tu'tini kitaabi yàlla na borom bi bu ma jox sama euh, téere bi shimali sama càmmoñ wala wara a zahri du caagante ne sama gannaaw waaw booy raxas léegi noonu euh, euh, euh, loolu boroom xam-xam yi ñoom dañ koy wax waaye <laughs> waaw loolu daal daa am ñoom imaamul xaafis ibn Hajar naka noonu al imaam al kii ibn Salah dana waaye ma ne lam yasih fiiha fii hadith même bu dee suñu mbokk mbokk yi gars yi am nañu ko ci wax lii dara ci amul benn xadis boo xam ne moom wér na ci waaw waaw imaamu Nawawi ne moom ñaan yi moom laa asla ko quoi amul benn cosaan <laughs> waaw yii nii moom amul cosaan yàllaa mu bayyit wajhi yawma tabyaddul wujuh ah wa taswaddu wujuh yawma tabyaddu wujuhun yooyu moom mu ne lii moom daraa ci saxul quoi <laughs> waaw imaam al-Hafiz nag ci talxiisul euh, ab talxiis da ne ah ar-Rafi'i da euh, euh, yooyu ay jeexital la rot na jeexital yoo xam ne ci nit ñu sell ñi lañ ko jële waaw kon yooyu lu jara xel la waaw wala al-imam ibn al-Qayyim ne walam yuhfaz anhu illa annahu kana yaqulu ala wudu'i shay'an ghayra tasmiya masuñoo jële ci yoleen saa salam takku jële ci moom que ne doon na wax dara jamono ji muy jàpp luurul buy tàmbali ne bismillah jeex na wa kullu hadithin fihi azkaru alwudu alladhi yuqalu alayhi fakadib muxtaliqun waaw muxtaliqun muxtaliqun lam yaqul rasulullah sallallahu alayhi wasallam shay'an minha wala allamahu li ummatihi wala yathbut anhu ghayru tasmiya fi awwalihi wa qawlihi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin fi akhirih mu ne dara bépp ñaan nag boo dégg ñu ne ab xadiis la waaw loolu leer la boo ñoom imaamu Raafi waxuñ ne xadiis la ñoom dañoo rafet la ñoom imaamul Ghazali lëkkaale bi nga xam ne moo am nit ki buy jaaw raxas loxo mu fàttale ko bés boobee ma yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh nga ñaan borom bi eh, mu leeral sa xar kanam ba nga xam ne am na xarkanam kanam yuy nàyyi di leer am yoo xam ne dañuy ñëkk nga ñaan borom bi nag boole la ca ñamuy leeral booy raxas loxo ngir ngay fàttale perpétuel tudd yàlla voilà ñoom côté boobu lañ ko gise waaye bon loolu lépp bu dee lu ñu mën a rafet loolu tamit dañ naan euh, yiw daal ju euh, mat gi mooy ci li yeneen saa saa doon def te jëlewuñ ci moom nag ke ne saa bu doon raxas dara ci um, cëri njàppam yi day ñaan di wax dara waaw loolu moo tax al imam Ibnul Qayyim wax nii bu dee lépp loo dégg ñu ne la xadiis la ci ay ñaan yoo xamante ne dañ koy wax jamono ji nga xamante ne nii moom la nit ki di jàpp loolu moom buñ la nee yeneen saa salama ko wax loolu kadib nar la <laughs> waaw dañ koo créer laa wax yeneen saa salama ma sukkee wax dara waaw te jàngalu ko xeetam bi alayhi salaam tax saxul lulul ne moom lenn la romba bu doon tàmbali bismillah bu paree ci jàpp ñu wax li hadis bi bunt bi ñu nekk ashhadu an la ilaha illallah hadis mu bi maa ngi seen amul benn buur bu ñu war a jaamu eh, illallah wahdahu la sharika la moom dong amul lees koy bokkaale wa shahadu maa ngi seede tey dëggal anna muhammadan kana sayna muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu ndawam allahumma ye eh, suñu waral ij'alni yàlla nag ma boole te de mu ne tawwaabiina ñiy tuub jëm ci yow waj'alni te yàlla nag ma def te boole minal mutatahhiriin ci ñi xam ñooy ñi laablu waaw ca jeexital ba kon loolu la quoi lii mooy li nga xamante ne eh, moo ci gën moo ci gën dëgër insha allah waaw mooy li ci gën dëgër kon euh, lu ama am solo ngook wallahu taala alam waaw kon ci kaw noonu ci lañu jeexal euh, lii nga xam ne mooy xadiis bi nga xamante ne leer na di wane ne ngëneel yi nekk ci jàpp bu dee ngëneel yi jàpp ci yi nga xam ne la ngay raxas say cër eh, moo am li mooy nit ki daa war di teewu xam na borom bi ni muy raxase cëramu biti noonu la jàpp tamit di raxasu di laabal cëru biiram yi muy xolam ak ay jikkoom di parfaire ay jikkoom waaw moo tax te loolu nag kenn du ko amee lu dul topp alquran topp sunna yonent bi sallallahu jikko yu ñaaw yi ne woon ci yow i ñaan soxor bañaate waaye gaaw mer nangam ñu lay wax dëgg nga bañ koo nangu loolu takkook alquran ak sunna eh, te di ko jëfe te yàlla tax loolu moo la ciy génne waaw loolu loolu mooy ndoxum alquran ak sunna ci ngay laabloo waaw te laablu goog boo ko man loolu ji yonent saa salaam jàngale nga takkoo ko ci biti te tamit daa bokkul eh, ci ngëneel yi nga xam ne yonent saa salaam xamal nañu ko al imam indi ko fii kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna am na yeneen i ah, am na yeneeni i jàngat yoo xam ne e, yu am ci hadis bi mais bon dañuy préférer yem fii parce que gudd na ba pare e, waaye loolu mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa moom waxam mooy ki nga ne moom lañ jox jawaami'ul kalim xamante ne ay waxam loolu la ba di ci xamale waaw boroom xam-xam waxoon nañ la ko ci njàngat yële daa war a nekk ku yëwén bu amee loo xam ne baax la gu mu xam jàll da koy xamal te mu yell mu xamal ko eh, taalibe yi biñ leen a soññ tamit ci bëgg yàlla sopp yàlla jaamu yàlla ah mu defal leen ko quoi waaw mu xëccal leen ko xamal leen ko te bañ a nekk koo xamante ne nii eh, day day day day nay quoi ci xam-xamam waaw kon loolu daal Euh, na nekk loo xamante ne ni euh, lu ñuy bàyyi xel la quoi waaw euh, di lu gëneel yi nga xam ne bunt bi am na solo lool nga gis jaamu yàlla goo xam ne bu woyof la waaw too xam ne loolu day dëgëral ne moom jaamu yàlla bu mustaqil la boo xam ne bu beru la moom dong jàpp contrairement ak alxanafiya rahmatullah alayhi ñu ne dañ koy def ngir jokkaluwaay la moyen la ngir def julli koog yi nga xam ne jaamu yàlla yi nga xam daa laaj li nga xam ne mooy jàpp sinon Euh, moom jàpp moom li gën a dëgër mooy li jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila lay wax ne loolu moom jàpp kese euh, day nekk loo xam ne jaamu yàlla ndax ila tawadda al abdul mu'min al muslim aw al mu'min gis nañ ko ci bunt bi xaraja day génn ci xar kanam bu ko raxasee bépp xatiya boo xam ne moom la bëtam xoola woon bàkkaar day génn lool da ciy wone te ne loolu moom kese kon moom jàpp daa nekk loo xam ne jaamu yàlla la kon loolu lu ama am solo la te nag loolu muy toq bi ànd ak ndox mi wala axirul xatril moo tax euh, bari na yeneen saa saa yu bari euh, nekkuloon koo xam ne day jàpp rek fomp waaw loolu taxawoon nañ ci ci benn fan yële voilà euh, ñi daan ne dañu foog ne moom foo jàppee rek da ngaa war a fomp ci saa si def ko par force yeneen saa salaam sangu na set yaay Maymuna radiyallahu anha di ko jox mun biil bi serviette bi mais jëlu ko voilà. waaye it waxoon nañ le fait que moom mu am këram bañ ko koy jox mooy loolu xam nañ ne da ko doon utiliser kon mën nañ ko ci dégg tamit te ne kon ñaar yëpp am na ci waaye le fait que euh, bakkaar yi day génn di wàcc ànd ak toq bu mujj ba loolu amaana li gën a kii mooy di ko bàyyi noonu léeg-léeg nag bu dee da ngay bañ a tooyal fa ngay jaar wala yoo xamante ne boo ko defee foofu dañ koo lal def ci ay kii loolu it tahqiqul manaat dafa am solo ci dal yi bi boo ko amee nga bañ a ñëw tooyal foo xam ne ah borom bëgguloon nag nga tooyal ko ba ngay sëgg eh, yaa ngi ko sujjóot si li fu tooy xet mu tooy xepp loolu yi dañ ciy bàyyi xel waaw loolu jullit bi day bàyyi xel ci yooyu wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci lañ tëje bunt bi bii di ñëw ñu dugg ci liñ la wax léegi beneen bunt <laughs> mooy eh, ngëneelu nag li nga xam ne mooy ginnaaw bi nga jàppee nag dem nag ca julli ja ah wala jàpp bi fii rek digg noddu ga